li nga dul lépp aji nga umra ji nga nga gërëmloo say xusama maanaam ñi nga ameel xaq ñëpp fay nga leen génn nga it àjjana ba mu leew la loolu ci ñaan googu rek dem Tuubaa def loolu junni yoon gën a yomb te ndegam loolu ci ngay amee loolu lépp rawatina leen waaye nag ngi aju ci yéene yi nit ki mën naa am yéene joo xam ne mën na fi jóge dem Touba wala fu gën jege Touba wala muy ko jege Touba ci yéeneem mu dem am yoolu junni aj waxuma la benn aj muy junni aj waaye nag mu ngi ci nit ñi ak yéene yi rek ci la aju mu ni waaw mooy mu laaj ba xam euh, ki nga xam ne bokkul leen diine mën koo sarax nekk ci diine waaw sarax moom moo tax mbiru diine moom duñ ca dugal ku dul jullit waaye mën nga koo may bu fekkee ne dañ koo may ngir mbokk wala mukaafa maanaam fayante njekk yow miy jullit ak sa yére dana mel ni ku saxe da nga am tuyaaba léegi kii am na lu ngeen diggaale te loolu tax na lislaam sant na la dara ci moom ndax dañu ne xaq yi nii la xaqi dëkkaale xaqi diine xaqi mbokk ki nga amee ñetti xaq yëpp mooy kii sa mbokk ba noppi ngeen dëkkaale ba noppi mbokk diine boo amee nga ko ñetti xaq yi yëpp boo ko defalee ñetti xaq yëpp fay kii nga ko fay nga ko ki nga xam ne ñaari xaq rek nga ko ameel mooy ki nga xam ne du sa mbokk waaye yéen a bokk dëkk ba noppi bokk diine ak ki nga xam ne benn xaq rek nga ko ameel mooy ki nga dëkkal te bokku leen diine dëkk gi nag mën ngeen bokk réew mi mën ngeen bokk dëkk bi bokku leen diine ameel nga ko xaq dëkkaale la yanhaakum laahu ani allazina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yukhrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsituu ilayhim inna laaha yuhibbul muqsitiin innamaa yanhaakum laahu ani allazina qaataluukum fi diin wa akhrajakum min diyaarikum wa zaaharuu alaa ikhraajikum an tawallawhum kooku ñoom moom man yatawallahum fa ulaaika humul ghaafiluun léegi ki nga xam ne di jullit waaye dëkkaale ngeen l'islam sant na la nga jëflante ak moom jëflante bu rafet bu la defalee njëkk war nga koo fay bu la neexee mën nga koo may may gi bu fekkee dafa am sabab boo xam ne tax lislaam sant na la ko muy mel na sarax da ci am tuyaaba waaye nag mënuloo koo sarax sarax moom mbiru diine la doog ko def gannaaw mbiru diine la doog ko def waaye nag mën nga koo jox sa alal mën nga koo jëriñ ci sa alal ci itam na ngeen digaalee rafetalu dëkkin rafetalu adduna moo tax hmm? laaj bi. Moustapha Tall moo laaj laaj bi. mu ne yow sëriñ bi man Moustapha Tall maa ngi lay ñaan saw fan guddul di jaay xaadim rasul te di la laaj yéen jikko la taalibe war a jikkowoo loolu mooy laaj bi la Moustapha Tall di laaj. waaw taalibe jikko yi jikkowoo yi war a jikkoo yu bari la. ñu amee jikko ju ni ma misaale woon ca tàmbali ba. jikko yi may waxoon ne taalibe bi war na ko amee nga xam ne ca la teggin nekk ci la bañ a topp nit ci lu dul noonu ci la set nekk ci la farlu nekk ci la góorgóorlu nekk ci la bëgg sa wasila ci la nekk ndax la ne bala ngay bëgg sa sëriñ te moo lay tax a texe da bëgg yàlla ba mel ni bëgguloo dara lu dul yàlla bala ngay àgg foofa da nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi ba mel ne meneen mbindeef amul bala nga ci àgg danga nga bëgg sa sëriñ ba mel ne doomaadama yëpp dañoo dee moom rek kay dund kon gannaaw bëgg googu dëggu iraada bi ngay def na dëggu ci yow dëggu goo xam ne bari naa trop lu ma koy misaale ki nga xam ne dafa demoon ci benn sëriñ benn wàll yi di ko tërbiyewu yu bari ñëw fekk ko fa ñu wàcc leen ñu dem ba mu moom mu yàgg fa lool ëppal mat mu laaj sëriñ bi lu waral loolu mu ne ko waa baax na benn waaye ñëw am fa ay fan yu néew mu dal di dikk yebal ku koo nga xam ne yàgg na fi te nit ñi di ko fekk di dem te moom demul mu ne ko demal nga dugg ca teen ba duggal ma ca teen bee joxu ko buum joxu ko dara ne ko demal mu dikk xaar rek buum mu dikkee ba yër teen bi rek daal di wëññi ko mu woo ko bi mu ñëwee mu daal di ne kii soog a ñëw mu ne ko demal dugg ca teen ba duggal ma ca teen ba am na mu daal di daw rek nga xam ne dugg ci biir teen bi mu ne ko lii moo tax ñu ñu dem gis la gën a dëggoo ni mu la gën a gëme moo waral a di la gën a gaaw a jëriñu kon ki la gën a dëggu ki la gën a sopp suñu bi ki la gën a farlu moo lay gën a matal na lay murit moo lay gën a nekk murit moo lay gën a jëriñu moo lay njëkk a tuuba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin xubb sax a jiitu hadiya kon xubb lu ama am solo la ah ni ko sëñ bi daan waxee rek ci boppam sëñ tuuba sama bëgg gi ma leen bëgg di leen jëriñ seen bëgg gi ma bëgg moo leen di jëriñ ndax buum gi yeew sëriñ bi ci taali bi ci taalibe bi gi yeew taalibe bi ci sëriñ bi mooy cofeel rek na ko bëgg na ko bëgg ba du ko yemaleeg dara a dara gannaaw dëgg googu mu dëgg ba nga xam ne bu ko gisee bu mu toll mu ngi ci xolam te lu mu ko du ko bàyyi mukk mukk mukk du ko woyefal du ko jàppale sax lee tax mu ko def naa bàyyi li dee taal yi maanaam bëgg gi nga xam ne it yemale wu ko dara dara dara dara ngëm gi wóolu gi ba nga xam ne du taawil dara ci ay xam wala mu di ko am nu mu koy dégg wala nu mu koy gisee ba di ci xalaat dara wala mu di ko woyefal wala muy topp ruxsa bu yooyu yëpp dafa ne fa kun la daa cheikh ka maytin wudia bayna yaday rasilihi tantasi a na nga nekk ci sa kanamu sëriñ ne néew bu ñu tëral ci kanamu ki koy sang walbati ko waxtu bu ko neexee walbati ko na ko neexee la koy walbati ko la koy walbatee waaye amul ixtiyaaru boppam daf koy walbatee na ko neex rek mu topp kooku ba tey mooy melaw murid murid ñi nga xamee ne dafa ràgg maanaam ràgg xol maanaam yër gi nga xam ne mooy yërub baatin ba aaju woo kenn ku lay faj ku lay saafara wér googu la amul mu mel ne ki ràgg am tawat ba dem ci médecin bi di faju xam nga ne ñu ngi koy wax rek médecin bi bu la nee bul reer doo reer bu la añ doo añ bu la nee bul naan ndoxum ñuul doo ko naan lu mu la sant rek ndegam nag ki nga xam ne yaram wii lay faj moom nga dul weranteel raw ki nga xam ne roo gi lay faj moo tax alim bi ne uqaddimu ustaadi ala xaqi walidi walaw kaana lii fi lwalidi lbirru wa lutfu fa hada murabbi ruuxi wa ruuxu jawhar wa hada murabbi jismi wa huwa lahu sitfu sama sëriñ laa jiital ci sama baay mu ne ni doom ji baax ci waajuram laa lépp lu ma war sama diggante moom dama koy def waaye teewul nag sama sëriñ laa jiital mu ne lu tax kii yaram lay yar keeroo lay yar te yaram mu mel ne këyit woowu këyit wu xonq woowu ñu indi wurus yi wurus yi mooy ruu gi kon ki xam ne mooy moo amee wurus yi moo ëpp kàttan ki ëm ki xam ne li koy ëm rek lay yar moom lay toppatoo kon ki yar jëmm ji ki yar ruu gi moo jiitu parce que la ko sëriñ Saqati wax junne bi imaamu junne bi sëriñ Saqati daf na digal te moo doon sëriñam dina jaayam bàyyam digal ko moo ci li ko bàyyam digal def la ko sëriñam digal nee na li ma am ci loolu laa ko amee baatin la nag boo ko waxee jànkati kese yi du dugg seen bopp daa biireetinu tegtal nu ñun ñi di ay jullit te léegi yàlla dogal ñu nekk ci bitim réew di dund ci biir nit ñoo xam ne bokk nu diine te bokk nu ay jikko ak aada wan yoon lan war a jaar wala yan pexe lan war a def ba am li ñuy sàkku fii te suñu diina du yàqu suñu taaru ga du deñ te suñu jikko ak suñu aada du soppiku bi loolu jàllee maa ngi ñaan nga laa biiree sunu ndax nekk gi nu nekk ci àll bi di fi sax ay weer wala ay at te bàyyi ay soxna gannaaw ndax soxna yan bàyyi gannaaw danañ leen ameel àq ci yàggaay bi ñu yàgg ci àll bi wala déet wala bu ci àq amee nan la ñuy def ba àq ji wàcc gore waay ñu ànd ko dal ñu ànd da nga dégloo tuuti tontu li. ak dégloo ak dégloo. ak dégloo ak dégloo. nañu déglu ba ak dégloo bu ngeen bëggee sëñ bi dugg ci waxtaan wi ak dégloo toog leen te dégloo toog leen te dégloo bàyyi leen taxawaay bi te toog bu baax ma leeralaat ko sëriñ Sam man sëriñ Mbacke si sa maa laaj maa ngi sàkku ci yow nga laa biiratinu seetal nu ñun ñii di ay jullit te léegi yàlla dogal nu nekk ci bitim réew di dund ci biir nit ñoo xam ne bokk nu diine te bokk nu ay jikko ak aada wan yoon lan war a jaar wala yan pexe lan war a def ba am li ñuy sàkku ci fii te suñu diine du yàqu suñu toole ba du deñ te suñu jikko ak suñuy aada du soppiku bi loolu jàllee maa ngi ñaan nga laa biire nu ndax nekk gi nu nekk ci àll bi di fi tax ay weer wala ay at te bàyyi ay soxna gannaaw ndax soxna yan bàyyi gannaaw dana leen ameel àq ci yàggaay bu yàgg bi wala déet wala bu ci àq amee nan lañu def ba àq ji wàcc noonu. jërëjëf laaj yu am maanaam ñu laaj laaj bu njëkk ko waxee jullit boo xam ne dafa tumuranke mooy tumuranke jullit la bañ a génn. génn gi muy génn ay farata waral ko ak i warugar xam ne boo ko seetee diine ma ko ko sant mën nga mu sax ci réew moo xam ne du réewum jullit nekk du ñu jullit ñu di fa nekk xamagul kañ dafay jóge ku war a fàggu boppam la ndax diine moo gën ci li nit am ku ko am am nga lépp ku ko ñàkk amatoo dara ndax borom gis yu xóot yi dañuy wax ne suñ borom boo nu mënatu la bañ a teg musib musib bu moo nu teg nag na ko bañ a teg ci suñ diine natt boo nuy teg nag ko teg ci suñ àdduna nu ko teg ci suñ diine kon loolu moom mu wane nañu ne ñoom seen diine leen gënal seen àdduna kon kon ak li ci biir lépp te looy mooy li jub yàlla def na yéen ñii fi nekk la mbooloo ngeen moo xam ne du kenn du ñaar dëkk bu ci nekk ña ca nekk li ñu sant jullit mooy ñu diisoo di waxtaan di daje di fàttalente li ñuy wax créer milieu boo xam ne bu sain la mooy sàkk béréb boo xam ne ñi fa nekk ñëpp fexe nañ ba baax ba melal béréb ba meloo woo xam ne ku fa ñëw ñoo mën a def baax ñoo mën a def baax loolu nañ koy créer dañuy faral di gise di waxtaan di laa biirante di fàttaliku béréb ba kër dëkk ba da ngeen jóge waxtu woo dem ziare ji nga ziare ñi nga xam ne itam gannaaw da ngeen sàkk ay daayira moo doon tàmbali bi ci daañu waroon a tàmbalee bu fekkul woon ngeen def ko waaye def ngeen ko daayira yi ngeen nekk soñña jàjjeente te kenn def sa morom bopp nga xam ne bu la waxee dëgg doo ci mer doo ci amug rëy doo ne kii def maa xeeb da koy sant gërëm ko ndax sa mbokkum jullit mu laa biir seetu la li nga xamee ne boo bëggee génn da ngay fab seetu bi xool sa kanam loo takk loo bëggul ñu gis ko nga tindi ko te faraat ba mu jekk soog a génn noonu la mbokkum jullit mu laa biir mel moom la sëñ bi di wax ci xoqa wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum imamun ma al wafaa'i bi sidqin fil uxuwaati bokk na ci fukk yi nga xam ne charte yi fukki yi nga xam ne ñii jaar ci yoonu yàlla bëgg àgg ci seen borom tabaraka wa bokk na ci loo mu dëggu muy laa bi di wéttante di futilante ñuy waxtaane lislaam ak sëriñ bi di jajjante di soññante di laa biirante bu loolu wee waxtu woo xamee ne yëpp nga lu la mën a delloo si nga fexe ba nga sabab lu ko gannaaw daayira ngeen amee tasaayit yi ngeen di jàng fas fas boo fas ak lu mu doon rek mën nga koo amee ci xasida yi muy ñoddi muy jëñ laaj na nag teewlu li gën mooy boo xamoon lu muy wax li sëñ bi wax lu muy tekki waaye boo ko xamul it mu wóor na lii waxi sëñ Tuubaa radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko wax ko ko ci sa déglu bu baax wax ko pësteef jublu penku boo mënee ànd akook nga ànd akook laab lii mel na sikkar ne Hanbal mu génte gis suñu borom te laaj ko ne ko façon jaamu yële nit ñuy jaamu yëpp bu ci gën bu la ci gën bu ci mën a gaaw gën a gaaw a àggale nit ci yow mu ne ko jàng alxuraan mu ne ko ah, xanaa jàng alxuraan nga xam maanaay mu ne boo xamee maanaay boo ko xamul yëpp xam ne kon doy na rek bi ngay jàng alxuraan ji kon li nga wax laab jublu penku teewlu mu wóor wax waxi suñu borom tabaraka wa taala lu màgg a màgg a ko ba sa cër yëpp màggal ko ba yëpp màgg gi màgg li ngay jàng boo xamee li muy wax ak boo ko xamul lépp tuyaabaam kenn xamul nu mu toll yàlla rek a ko xam naka doonu xasida yi lépp ñedd la ak jëñ boo si jubloo sa imaan dëgër sa diine bañ rëcc yàlla mën na la ko cee defal boo si jubloo ñibbee jàmm ànd ak sa diine am li nga doon wut yàlla mën na la ko cee defal boo ci jubloo jege yàlla euh, dëddu mën a muñ àddina am kàttanu ngëm goo xam ne dafa lay xiir rek jëme ci borom suñu borom mën na la ko cee defal seen mboot gannaaw loolu itam nag te gu ci nekk am na wet goo xam ne ci la ak leen gën a jublu waral nañ koy wax waxtaan nañ ko ba tey du jómbul yenn te am na ci kaset yoo xam ne bu ngeen ko dégloo da ko ci dégg parce xasida yi nga xam ne pour aar la boo bëggee mucc ci dara ak yi nga xam ne boo amee soxla bu la jaaxal ak yi nga xam ne boo tawatee bëgg wér ak yi nga xam ne daf lay aar ci tawat ba tawat ak yi nga xam ne daf lay may àdduna maanaam wërsëg ak teraangay àdduna ak yi nga xam ne daf lay may àllaaxira ak yi nga xam ne day yeew sa xol ci yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi yépp am na ci kon nag murid bi wala ki dul nit yàgg wala xaadir bi koy sori nga réew mi nga nekk lislaam ji yaatu na benn la a tarixa yi sii borom ay jawriñ dañu yoo xam ne mel nañu nekk ci tool mbooloo bu nañu boole laak jawriñ joo xam ne moo leen di sas ak di leen seet seen mbay rafet na wala déet mu mel ne tool yi tool yi ceeb la yi tool yi furwi la yi tool yi dugub la yi tool yi ñambi la yi tool leneen la yëpp am njëriñ yëpp baax donte am na wuute ci biir itam wërd yi noonu la amee solo ndax wërd wu ci nekk rek ak tarixa wu mën a nekk mën nga jógee ci suñu borom tabaraka wa taala jaar ci jibril te li ci gën a bari ñii suñu borom jagleel wërd yi fekk na ñeneen yoroon ko ñeneen la leen jiitu waaye ñoom la ñu ko jox ñu am ndigal tasaare ko ci zahir ak ci baatin yàlla sa borom tabaraka wa taala bari yërmande bi ñu ko doon waxtaane tay rek waaye gannaaw moom aji fàggu ji te mooy sëriñ bi dafa fàggu lépp ba bàyyiwul dara te lépp mu def ko ci xasaayid yi ak alxuraan ak tur yàlla lépp la santaane ñi mu yar ñëpp boo leen gisee alxuraan moom duñ ko sàggane duñ jàng xasaayid yi am na ci yoo xam ne mel na jaaribatul maraaxib nga xam ne day indi ñoddi ay may ci nit ki lu mel ne jazbul xuluub nga xam ne day yeew xolu nit ki ci yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi lu mel ne muwaahibu nga xam ne day jàppandilal adduna nit ki ba mu am wërsëg mu tedde lu mel ni waqaani xafisul qaayim mooy qaahirun jàll maa ni wala yasibu ko nga xam ne day aar nit ki ci aji dëng ju am doole lu mel ne rahmaanu rahimu rabbi maa yasrahu al-azhana qad fajaa boobu nga xam ne boo amee yitte ju la jaaxal wala nga am loo tiit jaaxal ba xasaayid yi jeex nii sëñ ne ñetti xaaj la xasaayid li nga xam ne waxoon na ko bi mu demagul ci géej gi nee nanguwuñ ko la nga xam ne ci biir géej gi ak ba ci jógee ba ama shahid na bil karam nee na nañ ko boo xamee ne na ci benn xasida di ko la mu ci nit suñu borom la ko li mu ni tàmbalee ci ayaan ama naa bu karam ba bi mu bi mu fi jóge fii ci jamono ji lépp a ngi ci mu mel ni tutturu yàlla la lépp a ci nekk kon nag taalibe bi daal bu fekkee ne tumuranke na maanaam nekk na ci béréb yu mel nii la ñuy gindikoo di waxtaan di fàttalente di soññante waxtu yu ci nit ñi waree mën a dem réew ma mu dem ziar na sax mu fonk laab fonk tur yàlla alquran ak jàng xasaayit yi ko defee yàlla dana ko musal rawat nag ak laab nga boole ko ci laab moom ngànnaay la waxwal mu tooxu lasi yéen fi najasaat yi mun ko waxee ci xaqa ñaareelu laaj bi mu di ñi nekk fii seeni waa nekk ca réew ma kooku nit ki nii rek la mën a benn dafa topp bànnee xam bañ a dem kooku mu amel na kee xaq ñu mag bu ko ko baadoo yóbal xam dana ko ba lay jéggi siraat lu dul mu dellu waxtaan ak moom bu ko dee neexal wala lu ko a defal ba mu jéggal ko koo bàyyi nag dara nekku ca mu ko nangoo waaye li ko war moo di ne waxtu wu seetee ba xam ne mën naa dem rek yoon teg na ko mu dem te bu demul tooñ na xam ngeen ne ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk dund gi te mooy ku góor ki ku jigéen ki li ñuy wax sëy yeew ku góor ki amel na ko xàq yi amel na ko dund dund tam mu ngi aju ca kooka fa mu nekk lañ fay dunde te ñam fa nawloon teel maa mel ne ko yére koddaay yére itam mu ngi aju ci fa mu nekk ak ñam fa nawloon teel la sol xamal ne ko dëkkuwaay dëkkuwaay bi itam mu ngi aju ci gannaaw yooyu yëpp ci kàttanu ku góor ki waaye ci mu ngi aju itam ci ki ñu ko ameel fa mu dëkk ak yañ fay dëkkee ñu ngi xam ne ñooy ay moleem ci dëkk ndax ngeen ne ay frèm yëgu la dëkk ñaaj njaga bu fekkent ne itam ki dëkk ndakaaru ci dëkkuwaay dëkkee mën na bañ ak yem ñu rese kon li mooy fa mu nekk rek ki nga xam ne léegi dafa njool nga xam ne juróom-ñetti mètre a koy jot ak nga xam ne dafa ndaama ñaari mètre jot na ko boo leen di jox yére boo leen boole juróom-ñetti mètre kee am ca ñetti mbubb wala ñaar wala mu am leen maye da koy jox li nga xam ne jot na ko te itam nga jox ko li nga xam ne jot na ko bu kee njoolan ba téeméeri mètre a koy jotit ameel nga ko ko boo joxee ko ñaari mètre wala ñetti mètre yi ko jot war nga ko jox téeméeri mètre loolu moom xaj bu nag fii daal moom ni ma ko waxee nag bu toppee bànnee xam toog rek tëdd fii rawatina nag mu am fi moom day daal di doy waar daal di doy waar lool <laughs> nga xam ne daal mooy qaayida bu amma bi daal mooy la barara wala diraara ni nga fexe ba bul lorate nit ki toujours nay nattale boppam ci place ba bu doonoon ko bu doon ne moo nekk noonu ku ko def lii ndax dana ko neex wala du ko neex bu xamee ne bu ñu ko defee du ko neex rek wala ñu def ko rakkam ju mbokk ndey ak baay wala wala yaayam wala yumpaay wala kenn mu naqari ko waru koo def kenn. waxtaan bi sax xam naa ni mu waroon a guddee ñu waroon dañuy xam ngeen ni béréb yi di jaar dafa bari te coono yi bari waxtaan yu bari te waxtaan wenn bokku ci moroomam. ku ci nekk li ma fay waxtaane bokk la may waxtaane fee ba tax na li ma ko jubloo muy lu yaatu loo xam ne ku fexe ba boole am kaset yépp dana daal di nekk lu mat sëkk li ñu war a wax fii li ñu wax nga lañ wax fee lañ wax fee boo leen seetee da nga xam ne dara bokku ci moroomam di nekk lu mel ne benn conférence bu gudd bu rëy bu matale loolu moom ñaare moo tax ma ci dugg léeg-léeg nag dangaa ñàkk temps nuyoo yi nuyoo yooyu dama jox euh, préparé ware léeg rek da ci ñàkk nag gannaaw boo yorul këyit da ngay wëndeewal di wax nga pour tënk sa bopp nga seet ay points yoo xam ne boo war a waxtaanee boo jógee ci biir bii laa ci war a teg boo jógee ci biir léeg-léeg sax ñàkku temps bi dana tax ma xalaat waxtaan gannaaw gi ma seet ne xëy na mën na bañ a dëppoo nuyoo béréb bi. ñu waxtaan waxtaanu tey dafa mel ne xaw na fort tuuti xaw ma ñit daañu ko siin wala bi waaye ku yàgg a déglu itam kaset yi yaakaar naa ne dana dem ba euh, lu ñu waxtaan rek bu soobee da ko mën a dégg te da nga ci mën a jëriñu ndax nit ki li nga xam ne tolloo naa ni ba dëkk moo ko gën a intéressé ci lay gën a mën a jëriñoo ah waaye nag gannaaw liggéey la boo xam ne rek ñaana gënu wàcc léegi eh, ñun ñëpp ñu bokk ko laa biirante nit ku nekk def ni nga mën yëpp ah li nga jigéen rek moo fi toll ah, wax li nga xam ne moom la yàlla indi ci sama xel rek sama xalaat muy loo xam ne lii dëgg la goo xam ne dama koy tibb fu wére wére wér wax ko am yaakaar it nit ñi ngeen jëriñu ci bu baax kon li ñu waxtaane fii bu ko seetee ak béréb yi ma paase xëy na ak yi ñu jëm bu ñu ko yàlla mayee xëy na benn bu ci ne du gudde na war a gudde ndax coono bi ak jamono bi toxu bi jóge fii jëm fii ak ak ni ñoo yëg yooyu te du ma fa yàgg fenn dana waral na mu waroon a gudde du ko gudde xëy na na mu waroon a xóote it du ko xootee rek waaye a jël ku boole daal kaset yi ñu fi fii ci dali ci kii bi ci jamono bi yëpp bu soobee yàlla dana yaatu daal tubaab kàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh salaamaaleykum kon ngeen ne jéggal xëy na laaj bi tam bokk bu yëmul fii it buñ ko dootee ñaar wala ñett bokk dañuy kii yëpp ak keneen yooyu kat itam xëy na dana leen jot si dana mel ne bàyyi bu maa ngi continuer toog fii di waxtaan incha allah amiin la taas ñu ci sa barke li aju waaw maanaam daf ci am lu ma xaw a tuuti lu ma am bëggoon a laaj tuuti mhm. muy comme xasaayit yi xëcc la ak jën waaw e dama am benn xasaay goo xam ne si dama ci bëggoon am tuuti leeral mhm. muy xasaay googu mhm. sëriñ bi wax mhm. asimahu ahlul badrin te lenn ci mag ñi am ci ñoo xam ne dañoo réer lool ak njàngam di ko wattandiku la ma doon laaj loolu ndax day ngànt loo xam ne sii te bi moo ko digle wala dafa aju ci xasaayit yi wala dafa nekk mbir moo xam ne sii dafa am euh, ngànt beneen boo xam ne si ñun xamuñu ko gannaaw si loolu may laaj itam ngom sëriñ bi dafa tegtale wàllu euh, euh, euh, jaamu yàlla yi nga génne léegi e te jaamu yàlla nekk loo xam ne si lu jafe la mhm. ci banqaas bu nekk mhm. e mbiri am noo xam ne si ak gàttal la ak leeral waaw ni ko sëñ bi indi muy sikkar fikar fikar waaw bi fikar mhm. muy xalaat nit ki fikar waaw maanaam li nga xam ne si noonu la mën a ak jaamu mhm. ak maanaam na mu tënkoo xam ne ak la mu war a lamboo mhm. ci gàttan ko euh, ak tiyaaba ji ci nekk waaw ñu ci tuuti barkalla waaw jazakallahu xayran laaj yu am solo la moom mi ci nekk dañ koo lëm lii itam lettre bi jëm ci mbindeef yi seen diine ne ci ba tax na lëm gi mu lëmu ku nekk mën na koo jàng waaye nag moom it am nay sarti boppam gannaaw mooy gën jaa màgg sikkar di gën jaa màgg ci li ñuy jàng muy alquran am na kuy jàng alquran alquran di ko ak koo xam ne day jàng alquran am ak koo day jàng xaraf wu ne lim ci am ci tuyaaba xel du ko xalaat lay fees diggante asamaan ak suuf yooyu yëpp mu ngi aju ci settantal ak yéene jëfe lii ak ragal gi ci war ci alquran daa nga gis ne am na yenn yu dul alquran yoo xam ne léegi ñuy wax dans xatar bi ci nekk ci ñu koy def mu di secret yoo xam ne yi suñ boroom mën a nëbbe secret ci alquran nii ñu ko nëbbee ca googa ba du lor kenn lor gi itam mu ngi aju rek ci nit ki ki koy def bu fekkente ne ak sellam biir ak bitti ak yéeneem mat na ko lépp la mën a jàng lépp lu mu am ndigal rek mën na caa mën na caa jàng mën na koo jàng ndax xasida yi ni ma ko waxee ñetti xaaj yi dafa amit ñaari xaaj xasida yoo xam ne ñetti xaaj ba yu bokkul ak xaaj ñetti yoon xasida gi xam ne sëñ bi daf ko bind ngir ñi di ko jàng ca kaw nga xam ne dafa amit ñaari xaaj xasida yoo ne ñetti xaaj ba yeneen yu bokkul ak xaaj ñetti yoon xasida gi nga xam ne sëñ bi daf ko bind di ko jàng ca kaw nit ñi di ko dégg nga xam ne yow mi koy jàng ki koy dégg ci noppam ak bërëb bi ñu koy jànge yépp dañoo am njëggal am tuyaaba ak xasida yoo xam ne ba mu ko bindee ba noppi moog boroomam rek la daf koo suuxal ci géej gi bëggul bëti nit dal ci mu am ay secret yoo xam ne nit ñi waruñu cee dal mu am ay benn benn yoo xam ne facc na ñi gis ko am xasida yoo xam ne am na secret yi ca nekk diis na ñëpp attanu ko waaye ci kaw dappetoo ko di ko jàngalu bari la nit ki am na ñoo xam ne mën nañoo toog diirub ñetti weer jàng xasida gu mu doon toogati diirub ñetti weer am ñoo xam ne attanuñu ñaar yoon ci at mi am ñoo xam ne mën nañ ko jàng bis bu nekk ñu ngi ay ci nit ki bu fekkente ne du danga ci yow ci saa xam ndax lii attan nga ko wala déet boo ko jàngee ay fan rek yu tegloo da nga xam yow lan nga ca war a kii waaye du ceegi muy loo xam ne dañ ne ko kenn jàng yi sëñ bi génne na ko waaye nag ak nitam ña koy mën a jàng koy war a jàng la yi nga xam ne daal moom daf koo fësal tasaare ko ni ki ay des boo kii mooy xas mooy yi ci gën a bari daanaka yëpp rek ku ne mën nga koo jàng waxtu wu nekk daa ngeen dégg ñu naan xasida ahmadul yadaali googu salaatu rabbi ma asalaami ala habibi xayr la naa mi ñu ñu crée nañ ko raglal raglal ba naan boo koy jàng garab yi dañ lay ñaanal nga faatu ndax ñu gaaw a faatu ndax buñ la suulee ndax seeni reen mu ci sa barke ko doon waaye loolu yëpp mu ngi aju ci nit ki nga xam ne moom jéemu la laab amul yéene ju rafet jéemu la xam dara ku sàggan la mu di ko jàng mel ne ku koy fooye am na ci yoo xam ne day fàdde day fàdde nit ki noonu dong la waaye du leneen ñaareelu laaj bi mu di ñaareel bi moo doon leneen di waaw fikra moom it dafa am ay qawaid ak i niwam fikra mooy xalam la ko mag ñi daan wax mooy xalaat toog ci xalaat ci béréb dafa am fu mu war a tàmbalee xalaat wax nañu ne ñii nee ñu benn saa nga xalaat ko moo ëpp doole jaamu at kii di jaamu rek nga toog benn saa xalaat ëpp ko tuyaaba ñii ne jaamu ñeen fukki at ñii ne sëñ bi xam ne si duwal dina ibadatu dahri bila ne ndax ci xalaat la yonte yàlla ibrahima amee woon wóolu gi mu wóolu ma nekk xaritu yàlla gis ngeen ci alxuraan wa kazaalika nuri Ibrahima malakuuta samaawaati wal ardi wa liyakuna mina al-muuqiniin falammaa jaa aadil ra'a kawkaban ilaa axirihi ilaa axirihi léegi nit ki nga xam ne mu ngi soog a tàmbalee xalaat nekkul borom xam-xam fi mu war a tàmbalee xalaat benn ci li paase ci moom ay bàkkaaram di ko xalaat di ko naqarlu li nattale bu ko yàlla bàyyilul bàkkaar yi fa mu ko jëmee ni mu koy def di xalaat li ko mën a dal te dara xamalu ko ne ko kat lii du la dal muy gumba muy lafañ muy toj muy loxo bu dagg muy tànk ndax ni mu gënul rek lay dal xalaat yépp di xalaat nag xéewal gi ko yàlla xéewal ba aafiyaal ko tegu ko loolu la di xalaat ni mu ko ñàkk def defee yéefar ni mu juddoo ci réewum jullit ndax nit libre na waaye liberté gi matul ndax lu yàgg-yàgg du tànn jamono ji muy ñëw ci àdduna du tànn bërëb bi muy juddoo du kii koy jur yar du tànn ñi koy jàng du tànn su dee doon góor walla jigéen lépp amul lu mu ciy tànn kon li ko yàlla defal lu juddoo ci réew moo xam ne réewum jullit la ci jamono yi nga xam ne lislaam agsi na ca réew mooma mu gis ñu muy dëkkal wala ndeyam ak baayam ñëpp di ay jullit ak ñu muy waxal ak ñi muy jaxasool muy xéewal goo xam ne benn xéewal mënu koo gën a rëy te sant war ca te lépp loo xam ne sant war na ca boo boo ca sant mbugal mën na caa ñëwee. noonu ñu waxe woon ci euh, bir siis am ibnu baawura ñàkk sant yàlla gi ndax nañu alhamdulilahi rek duñ ko tegee duñ ko teg ci balance ndax diisaay gi dañ koy xaymaa ne neen kon sant yàlla lu am solo boo dee xalaat nag dangay xalaat ñi nga xam ne yaa leen tane nga xam ne bu ñu sañoon mel ne yow bu ko defee dant yàlla waaye boo ne da xarab yàlla bu fekkee nag yaa ngi xalaat ñi nga xam ne dañoo juddowul ci réew réewi lislaam nga xam ne su borom xañ na leen yiw wu bari koo xam ne yow jox na la ko nga xalaat ñu ne suñu borom defee ngay doom aadama nekkuloo suñeel nekkuloo unk nekkuloo mbaam xoox su ko neexoon mu def la ko xam ne xéewal gu gën a rëy ngoog nga sant ci suñu borom tabaraka wa taala suñu borom def la nit ne wala xad karam naa bani aadama wax naa suñu borom dax ila axiri ba noppi nag far boole la ci lislaam xéewale la nga ne ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba noppi boole la nag fam la boole boole ci may la kàttan may la jàmm nga sañ a mën a jóg boo jugee ay nit du ñu tax seen i bakkan bu ñu daw wacc la fa du ñu la reetaan du ñu la xaqtaay lépp di xéewal yoo xam ne yi sa xel sax du ko xalaat te lu ñuy wax daqaayiqu ni'ami wa jalaa'ilihi suñu borom daf koy laaj ëllëg bu yaa ngi xalaat ci yooyu loo si jógee nga xam ne yëpp xalaat nga ko ba am xol bu ragal yàlla ngay xalaat nag ci kaawteef yi suñ borom yi ndax suñu borom yedd na nit ki nga xam ne dañuy romb ndey joor ak càmmoñ kéemaani suñu borom te duñ gis la cay kéemaan duñ gis ni mu yéeme wa kaay min ayatin isna war sabab ne yamruuna alayha wa hum anha muriduna boo dee seet nag lépp lu am nga gis xeeñ ko suñ borom indee ni mu dikkee ak xikkam ba fa mu jaar da nga dem ba loo gis rek waaru ca ci yàlla da dem ba da nga dem ba boo dee déglu xalam wala nit ñu mel ne yaa ngi déglu alxuraan da dem ba ni Sidna Omar radiyallahu taala anhu waxoon ne raa qalbi rabbi sama xol gis na sama borom xalaat ci loolu ba nga xam ne lépp loo gis gis ca yàlla boo weesoo foofu nag ba tax bi ñëw xalaat daanaka da koy weesu ndax xam-xam yi nga yi nga xam ne xalaat la ko waroon a jox léegi day ñëwal boppam moo xam dangay ngay nelaw moo xam da ngay yeewu day ñëwal boppam ci yow ngay xam ci genn guddi loo xam ne nit jàng na ñaar fukki at te du xam genn wàlla saatam dañu dem ba xam sa borom ci xalaat la ñuy xamit boobu tabaraka wa taala sëñ bi wax na ci masal bi naan wa qaala fi l ixyaai xuz tabyini inna nihayata simaari diini fi hadihi dunia xusuru lmarifa wal unsu dikran bilahi fa bil ilahi faarifa wal unsu min baadi dawaami zikri ama taarufu fa baada alfikri mu ni wa qaala wax na alimaam alxasali fi l ixyaai ci ixyaa ulumi diini jàppal li may wax de xuz tabyini mu ne dayob dayob meññeeti diine ci àdduna dayob meññeeti diine ci àdduna asoolum ak mooy xam yàlla ak wéttalikoo ko mu ne te wéttalikoo yàlla gannaaw sikkar su yàgg su gudd nga koy am xam yàlla itam nag gannaaw xalaat yu bari maanaam di xalam di wétti xalaat di wétti xalaat jaare ko li ma ko jaare ni ma ko wax du dog cay àgg moom la ta'allum min ba'di dawaami zikri amma ta'arrufu fi ba'da al-fikri yépp di koy yàlla nga xam ne bu adduna bépp daje wan di tëgg ay sabar di yooxu saxaar yi di yooxu usines yi sore di nga dënu gi di wàcc ñuy fetal ay bomb ak yépp nga nekk ci mandi gisuloo kenn dégguloo kenn ñoom ñoo yem ci yow képp képp am na yàlla rek moom nga gis ci diggante ñaari béréb ñoo yem ci yow waxtu wa nga nekkee ci biir mbooloo ñuy def loolu ak lee nga xam ne da dem ba nga xam ne du doomu aadama yëpp wëlbatikoo mel na dañu nekk sa ay jaam lu ñu am jox la di la raamal di tagg di la way di summi seen di la larab booy dox di la boot di la yenu ak ñëpp bokk dëddu la di la xas di la saaga di la ñaanal lu bon ñooyam képp ci yow booba nga wéttandikoo yàlla dëgg dëgg dëgg boo ca àggee amatul dara lu la naqar ci àdduna wala lu lay metti mooy àgg ci yàlla dëgg mooy ngóor gu mag koo xam ne ci àdduna la bala àggagul ci bala ngay dee nga def ko ah hmm, xam nga loolu sax war na doy ci laaj boobu mën na mën nañoo continuer di wax wax ba kii waaye loolu dañ doy léegi xanaa mën nañoo continuer di ñaanalante. yeggale benn laaj bi am na benn laaj waaw nu àggale boobu ñaanalante. alors. bi. Hmm. dañ doon sàkk leer lu tuuti ci jullit suba. julli suba. waaw julli suba su fekkee fajar ji paase na. Mm-hmm. nees koy jullee. Mm-hmm. ndax ah. dafa am ñu bari ci nit ñi. Mm-hmm. su waxtu wi paasee. bu tee ñu jiite ñaari raakaay fajar. te ñaari raakaay yi su waxtu wi wiyee dañ koo war a bàyyi gannaaw bu jant fenkee ñu doon ko fay. léegi nag ñaari raakaay yooyu la duñ bëgg daañu. wax nga ko wax nga ko. <laughs> léegi su ma def dafa am suba am su ma def dafa am. waa Madina nee ñu mooy asalaatul wusta ñi def nee ñu julli takkusaan mooy asalaatul wusta amul ci waxtu yi benn waxtu wax ne mën nañ koo noddal te jotul lu dul suba suba moom sulus guddi bu mujj bi bu tàmbalee mën nañ koo tàmbalee nodd ngir yee nit ñi. ngir ñu yewu ngir jëf lu leen jëriñ ndax diggante boobu jaamu yàlla def fee am solo lool alquran alfajri inna quran alfajri kaana mashhuda moo xam da ngay jàng alquran moo xam da ngay julli ngay sikkar moo xam leen lay def te mu dig jaamu yàlla li ci masaalik fi sëñ bi waxee ne bu njëlee na ngay fexe ba yewu jàpp julli toog di sikkar boo ko mënul nga fexe boog ba yewu jàpp seytaane tekki ñaari jubb yi mu def benn nga toog bërib set wala nga tëdd na boo ko mënul mënuloo sax yow dem jàppi nga yow jub diggante boo xam ne mën nañ feerat béy wala xar nga soog a tëddaat loolu lépp ngir bañ nga ñàkk ci yiwu mag woowu wàcc ci biir ci jamono jooju ndax sallallahu alayhi wasallam nee na seen borom day am na ay dëpp yu ñuy dëppal ay may ci baatin ci waxtu njël na ngeen fexe ba taatal seen ndëpp ndax ngeen feesal bu fekkee ne nag jëmm ji dañu ne hmm, seytaane bu njël jotee bu jël di waa jot day ñëw létt karawu nit ki muy góor muy jigéen ñetti létt bu yeewoo tudd yàlla benn bi fecci ko bu jàppee bi ci def fecci ko bu jullee ñaar rakka bi ci def fecci ko mu dal di libre léegi bu fekkee ne yeewu nga nga xam ni fajar jot na mën noo julli fajar lu jiitu fajar waaye mën nga naafile kon su ko waxee naafile guddi yi day dem ba fajar jot mën nga ko ba fajar jot bu fajar jotee nag nga julli fajar ñaari rakka bu fekkee yaa ngi ci sa kër sopp nañ nga nii tuuti tëdd ci fi ngay jullee so doonte du mat sax fraction seconde nga jugaat sunnaal nañ ko bu fekkee nag bu dul ca jàkka ja dee ca jàkka ja nag ko boo fajar googu nga boo jullee suba boo sëlmalee mu leer naññ doo toogub diir nga gis jant bi génn foofa la daruur yi suba yem waaye dafa am daruur yi am muxtaar daruur yi mooy li nga xam naay ñàkk pexe ndax ñu àgg ca ba di ca julli waaye muxtaar mooy li ñu tànn nga xam ne ci la ngërëmal yàlla li gën a nekk waxtu ne kon am na daruur yi am muxtaar li ngeen ko xamee tisbaar waxtu woo xamee ne jant bi jengi ko na tuuti lu pépp ba nga xam ne li jëm fi muy sooy moo gën a néew li mu paase lu mu tuut tuut tisbaar jot na lu ba nga xamee ne sa takk ndoor toll na ne sa guddaayu jëm daruri yi dana diwéy ànd ak bu takkusaan ba jant bi xonq takkusaan it boo xam ne sa takk ndoor mat na sa ñaareelu taxaw sa ñaari taxawaay moxtaar mi tàmbali na moom it euh, ba daroor yi ba xam ne waaw boo xamee ne euh, mat na benn kii fi nga xam ne fi la tisbaar ji muxtaaram yem ndax ulama yi dañoo warante fa fuqaha yi ñii ne gannaaw yokk nañu lu mat ñetti rakka ñii ne takkusaan moo fekk si tisbaar ji ci ñeenti rakka yoo xam ne tisbaar ji la bokk wala tisbaar bee ji moo fekki moo fekki ci takkusaan si dugg ci ñeenti rakka nga xam ne kon bu fekkee ne li ma wax ne tisbaar ji dugg ci takku boo demee ba takkusaan jot nga julli julli ci mukaar xam ne kon boo jullee takku takkusaan ci xam ne tisbaar jeexagul muxtaaram sax jeexagul ba fay julli nga ci waxtu muy werante yoo xam ne diggante fuqaaw yi la waaye ñoom ñaar ñëpp seen daroor yi ngi dem ci ba jant bi xonk daroor yi suba wax naa la ne mooy nga xam ne boo jullee boo si jullee waxtu nga xam ne boo ca tàmbalee julli day leer nañ nga xool jant bi taal tàmbalee génn léegi seet àggunu foofa ñoo ngi ci euh, garoor yum kii euh, suba suba si nag bu fekkente ne léegi wóor na ne fajar jot na fajar ñaan ñaar la alfajarul kaasib ak alfajarul euh, saadiq alfajarul saadiq day ànd ak ay weex weex yoo xam ne leer nañ ne jant bay junj boo yeewoo foofu mën nga julli fajar bu fekkee nag dem nañu ba ci waxtu woowu moo xam ne xam ne boo ci tàmbalee julli suba boo jullee ñaar rakkaa yi rek yoona teg ba ba nga xam ne boo toogee xool da ngay daal di tent bi tàmbalee génn loolu bu jotee dootoo julli fajar da ngay dal di julli suba doo julli fajar da ngay julli suba boo xamee nag jant bi yëkkati ko na ba dox lu mat xeeju arab ci yëkkati ko waay foofa la naafila di dagane nga fay fajar ndax fajar amul genn naafila ju ñuy fay lu dul farata kenn du ko fay ba mu def fajar fajar nag dañ ne raxiba la ngir tuyaaba ju màgg ji ci nekk moo waral ñu maye ñu di ko fay ba zawaal jot maanaam ba nga xam ne jant bi jéngi ko ne ci digg bëccëg waaye doo yeewu xam ne suba si kat boo kabaroon léegi boo sëlmalee tuuti jant bi daal di fenk muy farata nga dem di def naafila bi nga xam ne mooy fajar nga di ko julli déedéet araam na da ngay dal di julli suba bàyyi ba mu naaj tuuti nga julli fajar ndax du farata mu xemmem lekk la ndax bari ji waaye suba mooy farata bu fekkee nag teel ngaa yeew moom nga julli fajar julli suba waaye bu fekkee ne xam nga ne suba si rek fi xaj feeg bi jant si buy set wécc fajar suba si ngay ngay julli boo bëggee nag mën nga fay fajar si feeg tisbaar gisagul noonu rek asalaamaaleykum wa rahmatulah. boobu rek wax am na incha allah. benn bi rek a def waaw. Serigne Fallou Mbow. waaw bisimilah kon. Fallou Mbow. waaw mooy laaj mu ne yow Serigne Sam man man Fallou Mbow mm-hmm. maa lay nuyu lu bari lool. Mm-hmm. Mm-hmm. te di la sant gërëm. di ñaan yàlla soo fan gudd di jaay Xaadimu Rasuul. gannaaw loolu mu ne. damaa yëg a dégg ñuy wax ni mbirum weer bi li waral ñu ñu di ko jàpp mooy dafa am ay jigéen yu rafet yu topp ci moom di woy ak di tëgg saa yu geesoo mooy waral ñu jàpp ko su ko defee mag ñi di digle ñuy sikkar ngir ñu bàyyi ko ba yàgg ci kaw sikkar yooyu ci la ñuy delloo ci ci lay dellu leer naan ñi mu daal ba xam loolu nu mu demee rek ay wax looy wax yu tegu fenn la ay caaxaan weer wi daal jàpp sax wala fi yee koy wax ne dañ koy jàpp waaye du jàpp xam nañ ko ñu jàng tuuti kii xam ne weer wi bu dee arab yi kusuuf ak xusuuf lañ ko wax bu dee ñee éclipse éclipse mooy lëndëmal xam ngeen ne weer wi moom ci boppam amul leer amul leer jant boo koy leeral li jant bi jaaree ci suñu suuf ay ceeñeeram mooy dem ca weer leeral ko léegi nag su fekkee ne comme dafa am ay yoon yu muy jaar jant bi am ay yoon yu muy jaar ni ngeen xamee ne suuf si dañ ko séddale al mutawaasi xutuutu euh, tawaasi ak xutuutul ard xutuutu tul xutuutu ard ñi nga xam ne ñu wax maanaam les parallèles ak équateur euh, ak transversal waxtu woo xamee ne calculé nañu ba xam ne weer wi dana jaar yoon sàngam jant bi dana jaar yoon sàngam suuf si day dox digg digg digg diggante leeri jant bi ak weer wi bu ko defee leeru jant ba du àgg ca weer wa ba di ko leeral takk ndooru suuf si mooy tàppe ca weer wa xonk ca yu noonu wuur leer ga ñu ne jàpp nañu weer bi waaye bu ko defee mën nañoo calculer euh, météorologiquement mën nañoo calculer ba xam ban minute lay tàmbali wala ban seconde ak kañ lay jeex mu wàcc yoon yi mu jeex naka noonu jant bi itam mooy sa diggante yow mi xool jant bi sa digganteeg jant bi weer bi dox na ci diggante bi ba muur jant bi ba tey loolu ñu wax mooy jàpp jant maanaam jàpp nañ ko léegi nag euh, tudd yàlla gi ñuy tudd yàlla moom sunna la yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ida kusifati shamsu awil qamaru fafza'u ila zikrillah aw kama qala sallallahu alayhi wasallam bu ñu muuree weer bi wala ñu muur jant bi na ngeen tudd seen borom loolu mooy lan jullit dañoo bañ xolam jeng jëm ci dara ba lépp lu kéemaane loo xam ne nii mën na réy fi moom bu ñëwee mu bañ a ci ndax foofu seetaan daf fi baraxlu mu tudd yàlla mu dellu ci yàlla ndax ki ngeen xam ne ki nga xam ne kay bu jant bi tolloo fii mu ne la jullil ñeenti rakka mu toll fii mu ne la jullil ñeenti rakka mu soo mu ne la jullil ñetti rakka ñu toog jullil ñeenti rakka mu jant bi ne ñun la jullil ñaari rakka kooku kay bu jant muuroo wala weer mën nañ la julli te eh, julli sax lañ santaane sikkar si moom nit ñi koy def ndax lu baax la rek waaye julli gi lañ santaane julli muur moom la ñuy yoonal kon xam ne noonu nga xam ne bu ñuy jàppee jant wala weer noonu liñ ci war a tuddee yàlla naka noonu lu rëy lu xewit nit ñi lañu war a tuddee yàlla mooy dellu ci yàlla lu rek nga dellu ci yàlla xam ne màggug suñu borom bi moo feeñu foofu nga delloo si saxat ci loolu bu ko defee dëgër goo xam ne la dox sa digganteeg ba nga xam ne du la mën a dévier ci genn wet mooy li xam ne mooy li am ñu nag dañ daan nekk nga dafa am ay jigéen ak ay góor ñuy tëgg ay kama dégg nga topp ci ñun dégg nga bu geesoo rek ñu dal di koy jàpp di ko cor ay simiñ ay gees yi di koy waaye moom lii dara kéem naa ne eh, li nga xam ne rek la mu ngi mel ne rek mu xiin wala mu tawaw wala mu ngelawaw wala daay tàkk wala yooyu xew-xew yooyu rek noonu la demee li nga xamee ne eh, dañ fee waxoon ne tubaab yi bi ñuy soog a wax naan dem nañ ca weer wa naan Neil Armstrong teg na tànk càmmoñ bi la njëkk a teg ca weer wa ñu réel ko ci ñàkk xam ndax weer wi niwul àllaaxira du baatin itam ndax bu niwoon àllaaxira duñ koy gis te du béréb boo xam ne dafa bokk ci yàlla wala mu tedd tedd nga yoo xam ne nit waru faa dem wa suuf see ko gën a tedd ndax suuf si ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci la alxuraan ne ci la kaaba gi nekk ci la awliyaa nekk ah, ak yeneen yonente yëpp kon suuf see ko a tedd kon lu mën a nekk la kon ne di science dana ko wax ni limaamul Fasaali yi waxee ne xarit bu réer noonu xeloo ko jërëñeew lor mu ne képp koo xam ne da ngay weddi xew-xew yooyu bëgg koo weddee turu diine yaa gënal tooñ diine ñu ci def nga bi nga xamee ne eh, grec yi ñoom eh, eh, philosophie dañuy warante ne ndax gannaaw lépp luy tàkk am na lu muy am na koor bu muy lekk am na lu muy xamb lu mu lu muy xamb ñu ne kon jant bi gannaaw day tàkk am na lu muy lakk ñu ne hypothèse nga boo xam ne kenn vérifié bu ko ndax bu fekkente ne jant bi tàkk gi muy tàkk mu ngi lakk dara war na am saxaar war na am dóom te dana dana jeex ñu ne nag gisaguñ saxaar gisaguñ dóomu waaye jeex gi yaakaar na ne mënula am ñu ni ndax observatoire grec yi biñ ko eh, tëralee ba léegi mosula teg fenn fu jant bi wàññi ko ci tàngaayam wala ci leeraayam wala ci réyaayam ñu daal di sukk ci loolu ba jàppandiku ba ne kon jant bi lakkul dara noonu la ko yàlla bindee kon du fay Imaam al-Xasaali yu ne seen ngeen ndax bala muy wax sax ne li ngeen wax du dëgg dama leen di wax ne fi ngeen jaar ak li ngeen tegtal loolu du tegtal ndax benn observatoire garag yi ba mu amee léegi matagul fukki junni at te jant bi mën nay wàññiku wàññiku boo xam ne feeñ lañ koy sa ko mën a gis kon boobu foofu juum ngeen juum teenu rëy ñaareel bi bu ngeen nee lépp luy tàkk yël tax yi mu jërman maanaam am na koor bu muy consommer mooy li ngeen xam ci suuf si waaye du ca gën régal yi régir suuf si moo régir jant bi moo régir yeneen biddiw yi da ngeen xamul li ngeen di wax bu ñu ba ci vingtième siècle ci science moderne lañ soo xam ne jant bi dana fay dund na ñeenti milliards yi at ak genn wàll bu fi toogatee ñeenti milliards dana fay bu fayee day gën a rëy lu yënn weex tal te du am benn lumière ndax hélium lay transformé kon jant bi am na lu koy tëbb am na luy jeexi la ci lenn ci yi nga xam ne falasifa yi juumoon nañ ci te ñi ci lislaam yi wan leen eh, njuumte bi nga xam ne am na muy yu bari sax lu mel ni misaal jant bi rek ndax weer wi ñu laajoon asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu bi léegi ci saka wa taala moom mi moom lépp man lépp sañ sañ lépp mu may la fan mu gudd lool mu ànd ak wér ak jàmm ak salaam doo la sa barke mm-hmm. dolli la sutura ak teranga jàppale la ci saahir ak ci baatin ba lépp li nga yéenee liggéeyal islam ak lépp li nga yéenee leeral ci yoonu Sëriñ Tuubaa nga eggale ko ni mu ko gëbbee ak seen xaal amin bi jaahi nabi xaasim wa bi hurmati Seex Xaadim jazakallahu xayran jazaahi ñu ñaanante bopp bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraata allazina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا سمعنا من هب لنا بإيمان أنا من بربكم فآمنا ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تعصنا يوم القيامة إنك لا تغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا من ليس بعيد فناديه ولا جنات بعد نائم فنوقظه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا حرج الا قضيتها ولا جهلا الا ولا سقاوة الا قضيتها اللهم لك الدنيا اكبر هم ولا بلغ علمنا فانك لي ولا يقضى عليك إنا فتحنا لك فتحا بإذن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صراط الله نصرا عزيزا نصرا قريب وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالم خرجه طول لنا عمرنا صحح لنا برنا مشدود ودمر كل اعداء تدل بنا قبل مسلمين يا من على كل شيء قادر قال رسول صادق اني سالتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا وتوبه قبلت مع نسمه وكمل كل ما ننهو ونقصد لنا كل ما نختار لنا كل ذي صعب وذي حرم ويسر كل ذي تأثير واسلك بنا نهج رشد واتركنا غلوا واطردنا من الجن والشيطان وكن لنا عافيا من كل مهلكه ونجنا من بلايا الدهر والله اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع لنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرخائب وحسن الخواتم ويستحق تمام بيته الكريم وعلى اليسد كل حسن ونفس بعد كل معنى لك اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على مفرج الكرب مولانا محمد عليه وسلم اللهم صل على مفرج الكرب مولانا محمد اللهم صل على مفرج مولانا محمد